سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لضا نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون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 wa radiyallahu tabaraka wa taala an qutbil aarifin wa imam siddiqin mawlana abul abbas ahmad ibn muhammad at-tijani wa khulafaihi al-muhtadin wa ahli tariqatihi al-faizin ar-rabihina amma ba'du ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam eh, ñu ngi woon ba tey ci tafsiru suratul ma'arij eh, ci sunu jotaay bi weesu Eh, yeggale woon nañu eh, ci maanaam ñu ngi woon ci aaya bi nga xam ne moom la borom subhaanahu wa ta'ala di wax wala a'uudu billahi min ash-shaytaani ar-rajiim ta'ruju al-malaa'ikatu war-ruuhu ilayhi fi yawmin kaana miqdaaruhu xamsiina alfa sana maanaam ta'ruju dana rañaan al-malaa'ikatu malaa'ika yi war ruuxu ak ruux ilayhi jëm ci moom buur yàlla subhaanahu wa ta'ala yow yawmin ci bis boo xam ne kaana nekk na miqdaaruhu ak nattaleem xamsiina juróom fukk alf junni sanati ci ay at euh, ci suñ jotaay bi weesu euh, yeggale nañ ba wax li nga xamante moom mooy euh, li aju ci maanaam leeral baat yi léegi incha allahu taala ñu war a ñëw ci li nga xamante ne moom mooy njàngat yi nga xamante ne moom moo nekk ci suñu aaya bi di ñaan borom subhaanahu wa mu dëpp la ñu euh, kaddu yi nga xamante ne moom mooy gën a mëdd dëpp yi nga xamante ne moom mooy mu sopp te mu gërëm ko subhaanahu wa taala ñuy wax ne bokk na ci li ñuy jàngee ci suñu aaya bi moom mooy ne mboolem mbindeef yi di jaamu yàlla yi ñoom ñëpp dañuy rañaan di jëm ci borom subhaanahu wa ta'ala ndax tudd gi nga xam ndax li mu wax ne ta'arujul malaa'ika nee na malaa'ika yi ñoom ña ngay rañaan euh, li nga xamante ne loolu lay tekki nag maanaam mooy ken ku ci ak rañaanam ndax bi borom subhaanahu wa ta'ala waxee ne yi ña ngay rañaan daf leen tudd ngir tedd gi ñu tedd ak màgg gi ñu màgg moom subhaanahu wa waaye su loolu moos maanaam lu mel ne li mu wax ne euh, euh, naa leen lil malaa'ikati isjudu li aadam wa naa qulna lil malaa'ikati isjudu li aadam fàttalikul bi ñu waxee malaayka yi ne leen nu ñu sujjootal moom aadama alayhi salaatu wassalaam maanaam booba malaayka yi dugg nañ waaye képp kuy bindeef maanaam daf ci daal di dugg waaye dañoo tudd malaayka yi ngir seenu teraanga ngir seenu euh, màggaay comme ni nga xamante ne noonu la ñuy waxee ne Euh, buñ ne ku tabax nangam nga diw wala boog euh, ñu tudd kenn daal ni ñëw na maanaam diw ñëw euh, sëriñ diw ñëw ci dëkk bi maanaam bu boobaa maanaam dañ koy tudd moom ngir jiite gi mu jiite délégation màgg gi mu waaye buñ ko waxee maanaam liñ ci mooy mbooloom maanaam moom ak mbooloom maanaam moom ak waa daaraam moom ak waa moom ay taalibeem ñoom ñëw nañ loolu lay tekki waaye nag kenn ku ci nekk ak na ngay rañaane comme li alquran wax ne yusabbihuna al-layla wan-nahara la yaftarun ñoom dañuy sàbbal euh, guddi ak bëccëg te duñu tàyyi muy malaayika yi kon seenu rañaan ak dem ci borom subhaanahu wa ta'ala dafa am ay mbir yu koy màndargaal bokk na ci li nga xamante ne moom moo koy màndargaal moom mooy guddi gi ak bëccëg yépp dañuy sàbbal te waxoon nañ ne la sàbbal sàpp mi ngi jóge ci ak sàpp bi tekki fii maanaam euh, ni nga xamante ne kii fii noonu lay sete maanaam noonu lay sete tilim euh, noonu tamit la nit ki sabbal borom bi subhaanahu wa taala di seede ci xolam ne borom bi subhaanahu wa mi ngi seede ak màggaayam ak kayowaayam ak rangoo gi mu rangoo mboolem ak melo yi moom subhaanahu wa taala ci di ko seedeel ci deñ gi nga xam ne moom la deñ ci mboolem xeetu borom subhaanahu wa ta'ala nee na malaaka yi duñ dañ di ko def laa yaftaruna te duñ ci tàyyi daa iman ci loolu la ñu ne maanaam amul amul temps amul benn moment boo xamante ne dañ ciy taxaw euh, te loolu mboolem mbindee fi tamit noonu la nekk comme li borom subhaanahu wa ta'ala di waxee yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil mboolem lu nekk ci asamaan ak suuf si maanaam sax ci di sabbal ki nga xamante ne moom mooy buur subhaanahu wa ta'ala euh, wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum amul lenn lu dul moom du deñ di sabbal borom subhaanahu wa ak di ko sant maanaam te euh, loolu du du deñ maanaam euh, euh, loolu ñëpp nga koy def maanaam ci kaw loolu kon ñëpp am nañu bunt boobu noonu am nañu borom subhaanahu wa ta'ala da leen a defal ak dund goo xamante ne Euh, mooy euh, existence bi yëpp lu am rek maanaam nit ñi am na ak xeetu dund gu nekk ci moom ba tax muy sàbbal borom subhaanahu wa taala daa iman euh, kon bu boobaa li muy jàngalee ci saar bi ne dañoo rañaan war a rañaan yéeg jëm ci borom subhaanahu wa taala mi ngi koy leeralaale ci ni nga xamante ne noonu la ko malaaka yi defe waaye bu ñu xoolee ni nga xam ne noonu la leen noonu la borom subhaanahu wa taala bindee malaayika yi dañuy gis euh, kon lan moom mooy li nga xamante ne moom mooy sensu euh, rañaan boobu euh, comme li nga xamante ne moom mooy sabbal gi ñuy sabbal borom subhaanahu wa taala daa iman saa su nekk ñu ngi koy sabal te baatu sabbaha maanaam borom subhaanahu wa taala tamit daf koy tudd ci alquran fekk limu ci jublu moom mooy julli comme aaya bi naan fa subhaanallah xiina tumsuuna wa xiina tusbixuuna maanaam aaya boobu Euh, julli juróom yi lay wax euh, naka noonu li nga xamante ne moom lay tudd euh, mu ne di di tudd fasabbih bihamdi rabbika bukratan wa asila ak ak yu mel noonu ak ak yu ay yu mel noonu yëpp di wax ci sabbal yooyu maanaam julli la ci jublu maanaam bu fekkente ne baat bi ci jëmmi boppam ci ab aaya sax tegtalewul julli maanaam bi tadammum maanaam ci làmboo gi mi làmboo mbir mi day daal julli comme masalan borom bi wa taala buy wax naan warkaawu ma arrakeena rukoo leen ànd ak ñiy rukoo maanaam euh, tegtalewul ne maanaam rukoo rek la la digal julli la la digal ngir lan ngir ne julli maanaam rukoo la ci comme ni nga xamante ne noonu lay wax fa'budu lillahi euh, fasjudu lillahi maanaam ak wasjud waqtarib ak yu mel noonu di digle sujud te te moom mooy maanaam mu ne ngeen jaamoo ko yàlla ngeen jaam borom subhaanahu wa ta'ala wala moom mu digle sujud ne sàkkul jegeñ yàlla borom subhaanahu wa ta'ala ci sujud maanaam loolu yëpp julli maanaam lay làmboo tax parce que sujud mënta ñàkk ci julli comme ni nga xam ne rukkoo mënta ñàkk ci julli comme ni nga xam ne taxaw maanaam mënta ñàkk ci julli naka noonu bi tamit noonu la demee maanaam dañ koy parce que dafa bokk ci lu d'ailleurs yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam loolu la wax euh, Seydina Muawiya ibn Hakam as-Sulami radiyallahu ta'ala anhu daf ni ko inna inna hadhihi as-salat la yuslihu euh, la yuslihu lahu kathiru euh, kalamu kathiru min an-nas innama hiya tasbihun innama hiya takbirun wa tasbihun wa tilawatul qur'an maanaam wala boog wa qira'atul qur'an xadis bu nekk sax imam Muslim la rahimahullah yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam daf ni ko lii julli la wax yii yu bari yii nit ñi di wax loolu du defar lu defar euh, julli gi waaye li koy defar moom mooy lan mu ne ko moom mooy euh, euh, kàbbar ak sabbal ak di jàng alquran maanaam lu gis ne kon yooyu ñooy kàddu yi nga xamante ne ci biir julli dañoo fondamental ci biir julli bu dee jàng alquran bu sóoratu Faatiha dafa nekk loo xam ne farata la ci biir julli bu fekkente ne kii la Euh, kabbar bi kabbaru armal tamit dafa nekk loo xamante ne farata la ci biir julli maanaam ponk la ci sax ci biir julli amma sabbal gi nag xam-xam yi rahmatullah alayhim wuute nañ ndax farata maanaam ci boo rukkooee ak boo sujjóotee euh, ala kulli xaalin temps bi nga xamante ne moom nga war a def ngir mën a def sabbal loolu temps boobu moom farata la loolu maanaam euh, borom xam-xam yi dëppoo nañ ci rahmatullah ala al jamia wallahu a'lam kon li nga xamante ne moom mooy kon sabbal googu Euh, mooy di jaamu yàlla borom subhaanahu wa ta'aala kon dañuy gis ne euh, fondamental li gën a fondamental ci biir euh, malaayka yi ci seenu jaamu yàlla maanaam soit day nekk julli wala mu nekk ay parties surtout ci julli comme li yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam wax muy hadith bi ñu waxoon ne asamaan saa ngi kiij kiiji ak ak sama wa xoqalahu anta itta maanaam asamaan si mi ngi kiij kiiji te yelloo na ci mu kiij kiiji lu tax mu ne ndax amul benn place ci asamaan si boo xamante ne ndëkku tànk war na faa mën a tegu lu dul ne dina am malaaka bu fa taxaw di rukoo wa bu taxaw wala muy rukoo wala muy sujjóot xatta malaa'ikatul karubiyuuna yi uh, alayhim salaatu wassalaam nga xam ne borom subhaanahu wa taala uh, uh, da leen a jeexal boppam maanaam nga xam ne bëggeel bu tar lañ am ci borom subhaanahu wa taala ba gëlëm carrément amuñu dara luñ leen sos luñ leen sas ànd ak ñooñu maanaam dañuy dañuy maanaam seen ci seen biir ñenn ñi dañoo taxaw ñenn ñi dañuy rukoo ñenn ñi dañoo sujjóot Euh, kon dañuy gis euh, am doole boobu nga xamante ne moom la malaaka rañaane bu boobaa dinañ comprendre tamit euh, aaye bi maanaam baat bi lan moo tax borom subhaanahu wa di wax affaire u rañaanu malaaka yi maanaam lan la maanaam lu tax mu tudd rañaanu malaaka yi te saar bi mi ngi wax ci rañaan yi nga xamante ne maanaam ñun loolu moom la ñu war a ñun en tant que doom aadama ñun en tant que jaamu borom subhaanahu wa mooy bu ñu demee ba ca kanam ci kanamu saar bi li ngay gis ne ñi nga xamante ne dëgg-dëgg ñoo symboliser rañaan boobu ci biir doomu aadama yi te ñoom ñooy ñi gën a mag ci doomu aadama yi maanaam foofu daf leen a tudd mu tudde nga xam ne ñoom ñooy taxawal julli ñooy julli ba pare mu tàmbale ci ne alladina hum ala salatihim daa'imun mooy ñi nga xamante ne daa'iman maanaam ñoom ñi ngi ci biir julli maanaam bu ñu nekkee ci biir julli ñi ngi ci biir julli buñ génnee julli tam ñi ngi ci julli ndax teggin yi nga xamante ne moom la julli laa teggin yooyu ñuy sàmmoonteeg seen borom subhaanahu wa moo xam ñi ngi ci biir julli moo xam dañoo génn julli ñoom daa iman maanaam ñi ngi taxaw di sàmmonteeg borom subhaanahu wa taala di ak moom loolu moom mooy ñu ngi connecté ak yàlla borom subhaanahu wa taala te loolu moom mooy assalaa maanaam ci comme ni nga xamante ne inchaa allah bu ñu yegsee ci aaya boobu dinañu ko gis euh, te bokk na ci tamit li nga xamante ne moom lay ràññeetle foofu mooy ne malaayika yi ci seen bopp borom subhaanahu wa li mu tudd ne ñoom la am ci ay laaj ci alquran maanaam yooyu yëpp boo ko xoolee day tolloog rakka yi nga xamante ne moom mooy am ci julli moom mooy nas naa wa sulaasa wa rubaa ñett ñaar wala ñett wala ñett maanaam jaa'ilul malaa'ikati ulii ajnihatin masnaa wa sulaasa wa rubaa borom subhaanahu defal ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, malaayika yi ñu am ay laaf maanaam ñu nekk boroomi laaf moo xam ñaar la ñuy am maanaam kon ñaar rek la am wala ñu am ñett. wala ñu am ci ñeent maanaam duñ amadoo ñaar ak ñett ak ñeent déedéet dañuy am ñaar ñii ñu ñaar la ñu am yii malaaka ñett la ñu am yii malaaka ñeenti laaf la ñuy am ba pare daal ne wa yaziidu fil xalqi maa yashaa mu yàlla mooy yokk ci bindam lu ko soob moo tax comme ni nga xam ne noonu la xadis wéri ci xadis ne Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax na ne gis na Seydina Jibril ala nabi eh, alayhi salaatu wa salaam mu am juróom benn téeméeri laaf yoo xamante ne eh, dañoo eh, Euh, sadd mi nga xamante ne moom mooy euh, dañoo fàtt li nga xamante ne moom mooy gox yi euh, kon bu ñu xoolee aaya yooyu bu ñu xoolee li nga xamante ne moom moo aju ci ci ci yooyu maanaam dañuy gis ne maanaam tey bu ñu jëlee julli maanaam ñu gis ne boro maanaam malaayika yi dañuy am kon ñaar wala ñett wala ñeent maanaam te loolu moom mooy jëmmi julli maanaam julli ra julli farata yépp julli farata yépp muy juróomi julli yi soit dañuy am ñaar rakka wala dañuy am ñetti rakka te moom mooy timis ñaar rakka mooy fajar gi wala ñeenti rakka moom mooy tisbaar takkusaan ak ak géej maanaam ñii ñoom ñett ñeenti rakka la ñu am euh, kon ñu gis ne te dañ koy def guddi gi ak bëccëg gi ci biir guddi gi ak ci bëccëg gi lañ koy lañ koy xaajale loolu yëpp kon muy dëgëral li nga xamante ne euh, moom mooy connexion bi nga xamante ne malaaka yi ñoom dañ koy am di rañaan bi dem ci borom subhanahu wa ta'ala ñi di julli ñoom ñoo ko gën a symboliser parce que euh, ñi fonk julli di ko sàmmoo di ko taxaw di ko def maanaam ñoom ñoo ko gën a symboliser comme ni nga xamante ne incha allah dinañ ci gën a ñëw ci yaatal maanaam ak juróom fukki junni yi julli boo ko xoolee juróom fukki junni yi at bu fekkente ne julli la ci cosaan juróom fukki juróom fukki la woon maanaam nga gis connexion boobu am ba pare léegi mu nekk juróom nga gis ne am na lien boo xam ne borom subhanahu wa ta'ala def na ko foofu loolu lu mat xool la insha allahu taala buñ ci yegsee amaan na dinañ ci euh, def ak njàngat euh, beneen mbir bi nga xamante ne euh, te te d'ailleurs aaya boobu mu wax ci malaaka yi loolu mooy firi maanaam mooy akbaru dalilin bii wane ne li nga xamante ne moom la ñu war a takk ci ay soxna warta war a mën a weesu ñett comme ni nga xamante ne noonu la ko borom subhaanahu wa taala waxee fankihu ma taaba lakum mina nisaa'i masna wa sulaasa wa rubaa maanaam takk li nga xamante ne moo teey ci yéen ci ay soxna daal ni ñett ñaar masna maanaam wa waxul ñaar après wa sulaasa wa rubaa euh, maanaam malaayka yi ñaari laaf lañu am wala ñett wala ñeent fii tamit jëmbi masna wa sulaasa wa nam ko waxee ci malaayka yi noonu la ko waxee ci soxna yi loolu mooy akbaru dalil bi wane ne mënuñu def mënuñu ne ñaar plus ñett plus ñeent maanaam euh, wax jooju bu dëgër wala boog ñu naan ñaar après wala ñuy def ay multiplication wala ñuy def leneen ak leneen loolu yëpp ay wax caaxaan la maanaam ñeent moom mooy maximum bi nga xam te ne moom la mën a am loolu moom mooy tamit li nekk ci maanaam loolu tamit day am rapport lan moo tax yeneen bi sallallahu bi mu naan moom am na ñett yu mbëgg mu daal di tàmbalee jigéen ñi mooy soxnaam yi ba pare daal di ciy teg ñi nga xamante ne euh, maanaam moom mooy gët ba pare daan ne waaye wa ju'ila qurratu ayni fi salat maanaam wa qurratu ayni wala wa ju'ila qurratu ayni fi salat waaye lii dalal bi seddal sama xol ak sama bët mooy mi ngi ci biir julli maanaam mooy yàlla maanaam kon bu ma connecté woo ak yàlla ci maanaam ci julli ci julli ci la biir ma nekk kon da gis rapport bi nga xamante ne moom la lan moom la yooyu am euh, maanaam euh, lu tax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam maanaam jiital soxna yi ci wax ji ba pare daal di daal di wax ni maanaam mooy lii dalal maanaam li nekk lii dalal sama xol ak sama xel ñu ngi ci biir julli maanaam nga gis rapport boobu nga xamante ne euh, moom moom moom moom la am euh, beneen mbir bi nga xamante ne euh, mbir la bu malaayka yi sim maanaam caractériser wu ba tax ñoom ñuy rañaan daa iman itam bokk na ci moom mooy li borom subhaanahu wa taala wax ne laa ya'suuna allaha ma amarahum wa yaf'aluuna ma maanaam ñoom du ñu mooy yàlla mukk ci li leen digal te lañu leen wax ne nañ ko def loolu la ñuy def maanaam non seulement yàlla bu leen digalee dara duñ ko moy waaye duñu yem ci ñàkk ko moy mais exactement lañ leen digal loolu la ñuy def te loolu moom mooy kuy reñaan bi dem ci borom subhaanahu wa ta'ala loolu mooy li nga xam xamante ne mooy yoon wu mat bi mooy lan mooy nga njëkkee d'abord maanaam di def li la yàlla digal nga bàyyi li nga xam ne moom la la tere te moom yàlla rek mu tax maanaam loolu moom noonu la ñuy demee yàlla te loolu moom mooy li gën a fondamental ci yàlla ci biir dem ci borom bi subhaanahu wa waaye di def lu la neex ba pare bëgg ak mbir mi rek ki ne waaye man affaire bi ci biir la man xam naa nu mu demee euh, affaire bi ci biir la non loolu mënta nekk maanaam euh, euh, li gën ci ni mu mel moom mooy mu mel maanaam mu nekk koo xam te ne day roy ki nga xam ne moom mooy sangi-sangi yi sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te malaayika yi kenn ku ci nekk tamit fii la yàlla teg fa nga ne maanaam dañoo nangu dogal yi yàlla dogal ci seen kaw ci li nga xamante ne moom la leen dox ci ay mission kenn ku ci nekk mu nangu ko ànd ak wommatu ak gërëm maanaam te loolu tamit moom mooy li nga xamante ne euh, mooy euh, mission maanaam moom mooy moom mooy maanaam loolu tamit loolu la ñuy rañaane dem ci borom bi subhaanahu wa ta'ala ki nga xam ne nag mooy sangi-sang yi sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa moom def na rañaan maanaam nga xam ne romb na boo mbooleem foo xamante ne fu euh, nit ak jinne ak malaayika ak leneen lu dul loolu maanaam fépp fu ñu mën ne yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam romb na ko maanaam ba jox ko ba nekk boromam subhaanahu wa taala ñu symboliser ko ci laylatul mi'raj maanaam laylatul isra wal mi'raj guddi googu borom subhaanahu wa taala euh, tudd na ko ci alquran ci suratul isra mooy saar 17 te dinañ ci ñëw incha allah ci bu ñuy wax illal musalliin am solo bi nga xamante ne moom la am solo dinañ ci ñëw borom subhaanahu wa taala tudd na ko ci sourate Najm mooy saar bi nga xamante ne moom mooy cinquante troisième saar te cinquante trois moom mooy Ahmad tamit maanaam nga gis mu junj bi nga xamante ne moom mooy xaqiqa yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ne moom ak yàlla rek a nekk boobu dara amagul ci mbindeef sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maanaam lépp nag loo xamante ne mu nekk foofu tamit nekk fan fii mihraabi ayniha ba pare nekk fi nga xam ne mooy al musalli maanaam day julli rek la def ci période boobu bi nekkee moom ak yàlla kese amul beneen mbindeef amul leneen leneen leneen amul moom yàgg yàlla rek am maanaam julli la doon def maanaam kon gis doole bi nga xam te ne moom la am ci rañaan maanaam kon ñun jullit ñi daa iman tamit ñun ñi ngi rañaan maanaam ñi ngi réaliser li nga xam ne moom mooy rañaan boobu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam rañaan ci suñuy julli maanaam kon loolu mooy wane symbole julli li nga xam ne noonu la amee doole comme ni nga xam ne insha allahu taala dinañ ko gën a yaatal bu ñu ko buñu ci borom subhaanahu wa ta'aala yeggalee maanaam ci biir saar bi fi nga xam ne foofu lay waxee illal musalliin aaya yi jeex na euh, kon ci euh, li ñuy jàngee ci aaya bi moom mooy euh, rañaan googu nga xam ne moom la ñu borom subhaanahu wa bi invité ci saar bi nga xam xamante ne daf ñuy soriloo li nga xamante ne moom la ma moom la yéeféer yi nekkee maanaam ak mboolem loo xamante ne jikko la ci jikko yéeféer yi ñu war ko ginnaaw maanaam weddi gi nga xam ne moom lañu weddi xéewalu borom subhaanahu wa taala weddi gi nga xam ne moom lañu weddi euh, maanaam màggaayu borom subhaanahu wa taala weddi gi nga xamante ne moom lañu weddi euh, li nga xam ne moom mooy borom subhaanahu wa taala li mu sañ ak li mu mën ak lu fait que mu wax leen ne leen nañ ñëw ci moom ñoom ñu bañ ñu téye mbok ñun borom subhaanahu wa taala daal di ñuy wax ne leen ñëw leen maanaam euh, alhamdulilah ba nga xamante ne ñun jullit ñi bokk nañ ci ñi nga xamante ne wala ñun ñooy ñi nga xamante ne. maanaam wommatu nañu dem nañu te loolu borom subhaanahu wa taala mi ngi koy junj ci beneen saar di wax ne inna alladina qaalu rabbuna allah summa istaqaamu tatanazzalu alayhim almalaa'ikatu allaa taxaafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaa'ukum fi dunya uh, wa fil aaxira uh, walakum fiha ma tahtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim ba pare daal di teg wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila allahi wa amila salihan wa qaala innani minal muslimin maanaam euh, ñi nga xamante ne dañuy wax ne suñu buur yàlla subhaanahu wa taala su ñun suñu borom bi nga xamante ne mooy suñu kilifa bi nga xamante ne moom moo méngoo suñuy mbir moom nga xamante ne lépp suñuy mbir moo ko yéwénal di ko mooy ki nga xamante ne moo ñuy toppatoo te ñu méngoo moom maanaam ñu ñu ñu ñu ñu féetewoo ak moom nga xamante ne moom mooy suñu moo ñu tiim moom ñu noot ñu te ñu nangul ko ko kooku moom mooy Allah ñuy wax loolu gëmee noonu yàlla nangoole ko ko noona summa staqaamu topp nag ñu ñu ne coow coow waral istiqaama istiqaama mooy coow waral maanaam mooy lan mooy ñi nga xamante ne mooy ba xam nga ista maanaam istifala maanaam istaqaama mooy istafala maanaam mooy lan mooy euh, mooy lan mooy tey su fekkente ne Euh, ndax alif ak siin saa yu amee maanaam soit day nekk ngay sàkku dara wala bokk ngay sàkkoo dool doollee koo loola maanaam loolu la comme istaghfara mooy mi ngi sàkku njéggal dégg euh, ak yu mel noonu euh, loolu tey bu fekkeente ne da nga ni istaqaama mooy lan mooy saa yoo xamante ne dem nga bay nar a daanu wala dem nga bay nar a jéng rek nga daal di redressé wu daal di taxawaat maanaam mooy muy jug taxaw parce que mi ngi jóge ci xaama taxaw maanaam kon saa yoo xamante ne nar ngaa jéng wulif yàlla rek maanaam nga taxawaat jàkkaarloog yàlla maanaam ne ko yàlla maa ngi nii yow yaay sama borom man nii maay sa jaam maanaam loolu ñi nga xamante ne daa iman xaal boobu la nekk mu ne ñooñu day tatanazzalu alayhim malaaka te loolu mooy seen rañaan maanaam ñoom ak malaayka yi ay mbokk lañ moo tax borom subhaanahu wa ta'aala ne yàlla maanaam malaayka yi dañuy wàcc ci ñoom maanaam tatanazzalu alayhim tatanazzalu alayhim malaayka ne taxaw allah taxaafu ne bu leen ragal wala tahzanu te bu leen tiis wa abshiru bil janna maanaam te na ngeen bëggee aljanna bi nga xamante ne kuntum tu'adun moom lañ leen doon dégg ñun ñooy seen parandoo yi ndax awliya fi dunya wa lépp loo xamante ne sopp ngeen ko neex na seen bakkan rek di ngeen ko am euh, te loolu noonu adduna lay tàmbalee malaayika yi wàcc gi ñuy wàcc ci ñoom maanaam comme li yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hadith bu nekk sax imam muslim majtama'a qawmun euh, Euh, fi fii baytin min buyutillahi yatada euh, wa yatadarasuna al-Qur'an euh, wala boog yaqra'una al-Qur'an yatluna al-Qur'an wa yatadarasunahu baynahum illa nazalat alayhim wa haffa wala wa haffathumu rahma ah wala boog xadis boobu aw kama qaala sallallahu alayhi wa sallam amul benn mbooloo boo xamante ne dañuy ne benn néeg ci néegu yàlla yi ñuy fàttalante alquran di jàng alquran ñu seen biir lu dul illa haffatuhumur rahma maanaam yërma deg yàlla daf leen di daf leen di muur ah, ah, sakina ak dal daal di wàcc ci ñoom ah, maanaam ba pare malaayika yi wàcc tamit maanaam ba pare kon loolu day tegtale li nga xamante ne moom mooy doole gi nga xamante ne moom la loolu am doole maanaam moom mooy eh, eh, ne ne ne tamit ne malaayika yi dañuy wàcc ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy doomu aadama yi jullit ñi maanaam nit ñi nga xam ne dañoo gëm te dëgg ci biir euh, jullit ñi maanaam ñooñu euh, malaaka yi dañuy wàcc ñoom kon loolu bokk na ci li ñuy jàngee suñu aaya bi maanaam moom mooy rañaan boobu borom subhaanahu wa moom mooy jëmmi rañaan bi nga xamante ne malaaka yi ñoom dañ koy def waaye euh, ñoom bu ñu wàccee ci ñun ndekete ñoom seen jëmmi wàcc ci ñun ak xeetu rañaan la ci ñoom maanaam dalal gi ñuy dalal sama xel ak rañaan la ci ñoom ak ñu mel noonu te mu ne borom subhaanahu wa ta'ala li mu ci teg dafa yéeme mooy daf ni Euh, daf ne kan moo gën a rafet wax ki nga xamante ne day woote rek jëme ci yàlla mimman daa ila allah wa amila saalihan te ji jëf jëf ju baax wa qaala innani minal ba pare day wax ne man daal ci jullit ñi laa bokk maanaam day wax ne jullit la maanaam euh, ëppalewul boppam jullit ba pare génnewul boppam ci biir jullit ñi maanaam moom daal jullit la maanaam te loolu noonu lu ama am solo la euh, ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne xëy na nekk na ci malaayika yi ci njàngat gi ñu war a jàngat ñoom seenu rañaan ak ñun suñu maanaam ne ñun bu ñu leen bu ñu defee comme ñoom li ñuy def ñun tamit dañuy nekk ci rañaan euh, bokk na ci mooy nangu gi ñu nangu euh, maam Adama alayhi salaatu wasalaam nekk seen sëriñ jàngal leen maanaam bi nga xamante ne moom moom lañ euh, ba pare ñu wàccee boppam maanaam ñu wàccee seen bopp ci kanam maam Adama alayhi salaatu wasalaam maanaam loolu tamit day wane ni maanaam ni nga xamante ne noonu lañu ñu war fonkee ñi nga xam ne ñoom ñooy borom xam-xam ñi nga xamante ne ñoom ñooñu ñoom ñoo ñuy jàngal suñu diine ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo tax ba xam-xam bi yëpp fii ci ñun maanaam ci ñu njëkk ñi ak ci ñu mujj ñi maanaam loolu tamit euh, daf koy jàngale te loolu lu am am am solo la euh, ak yeneen ak yeneen maanaam nga xam ne xeebuñu maam Adama alayhi salaam ànd ak ne ci ban lañ ko bindee mais ñoom xeebuñu ko xeebuñu ko euh, Iblis nag moom daf kaa xeeboon lool moom moo tax gis nga fi mujj maanaam ci tortange alkane ci ak kuttusu loolu moom mooy Iblis mi ngi jóge ci ablasa bi tekki kuttusu maanaam mooy koo xamante ne amatul benn yaakaar ci moom il est irrécupérable maanaam kooku. moom mooy euh, mooy mooy mooy mooy mooy yaakaaram dafa dafa tas maanaam dafa xandi maanaam dafa dema dema dem ba xandi maanaam amatul benn yi te kenn amatul ci moom espoir kooku mooy iblis voilà euh, moo tax iblis boo ko seetloo boobu léegi mi ngi fi te du tuub parce que amatul benn yaakaar moom moom ci jëm bopp amatul benn yaakaar te loolu loolu loolu lu garaaw a garaaw la ci ci ci ci niveau maanaam désespoir ba nga xamante ne sax yàlla ubbi na buntu tuubi de pourtant ubbi na buntu tuubi mais iblis du tuub abadan voilà tellement que dafa yaakaar voilà euh, yi ñoom meluñu noonu malaayka yi ñoom euh, dañuy sàbbal borom subhaanahu wa ta'ala euh, daiman te dañ kon bokk na maanaam ci ñuy jàngee ci aaya bi mooy gëm gi ñu war a gëm maanaam existence fu malaayka yi te dafa bokk ci ponk ngëm ak mboolem mi nga xamante ne moom mooy wóorul ci ñoom ngir ne borom subhaanahu wa ta'aala tudd na leen nee na taarudul euh, bokk na ci li ñuy euh, jàngee tamit ci suñu aaya bi moom mooy ne ar-ruux maanaam moom euh, ci maanaam ne dañ maanaam dañuy wax ne malaaka la te loolu mooy xaqiqa boobu maanaam a ruux moom moo gën a màgg ci malaayka yi ndax borom subhaanahu wa moom lay tudd di wax ne. ruux eh, wàcc na maanaam malaaka wàcc na moom ruux eh, bokk na ci eh, li ñuy jàng ci aaya bi maanaam moom mooy boobu ci moom mooy kilif maanaam non seulement moom mooy kilifay malaaka yi mais moom itam maanaam daa iman ci rañaan lay nekk moo tax comme ruux boobu nag mooy ruux yeneen bi sallallahu alayhi maanaam moom mooy aspect yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ci monde malaaka yi voilà mooy aspect wu yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci monde malaaka yi te euh, loolu day tegtale ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam tamit daa imat mi ngi ci euh, mi ngi ci rañaan te yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom rañaanam xaqiqatan maanaam mooy wàcc gi mu wàcc ci lool loolu mooy rañaanam maanaam ñun ñëpp moo dem mindee fi ci def ñun dañuy yéeg di dem ci yenente bi ci yàlla borom subhaanahu wa parce que yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu yóbbu maanaam moo ñuy mooy yàlla comme niñ ko gisee woon ci baatu laa ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wasallam lan lay tekki eh, ci jotaayu njëkk yi waaye eh, ki nga xam ne moom mooy yeneen bi nag moom sallallahu alayhi wasallam moom ak rañaanam moom mooy dafay jógee ci yàlla wàcc ci ñun moo tax mooy muhammadun rasulullah moom la yàlla yoor yabal ko sallallahu alayhi wasallam xam nga arsala moom mooy lu ñu yabal lu ñu yoor lu ñu wàcce eh, moo tax xataa tey buñu wax ci maanaam mooy xadis bi dañ koo yoor maanaam mooy dafa am ku ñu tëb mooy ab ab taabii mooy koo xam ne ndongo saxaaba la kenn ci ñoom radiyallahu anhu jami'a maanaam daal di wax ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam nee na maanaam loolu moom mooy xadisul mursal maanaam mooy xadis boo xam ne dañ koo yoor maanaam mooy am na ci diggante bi koo maanaam jàllul intermédiaire yëpp maanaam tudduñu yëpp parce que comme taabii bi muy ndongo saxaaba yi radiyallahu ñoom gisuñu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam kon ñoom buñu nee yeneen bi nee na sallallahu alayhi wa sallam ñaari possibilité moo soit dañ koo déggee ci ab saxaaba radiyallahu anhu wala mu déggee ko ci ab taabi'i ne ñoom maanaam loolu rek possible te comme que mbir mi lool moom moo tax euh, kon bu ab euh, taabi'i ne yent bi sallallahu alayhi ñu ne hadith bi mursal dañ koo yoor maanaam kon yeneen ci yàlla bi sallallahu alayhi wa moom moom la yàlla yoor yabal ko maanaam moom moo tukkee ci yàlla yàlla yabal ko ci mbindeef yi maanaam kon moom rañaanam moom mooy wàcc gi maanaam nekk ak ñun maanaam loolu tamit euh, kon bokk na ci li ñuy jàngee ci suñu euh, aaye boobu kon aaye bi moom mooy euh, comme ruux ak malaayika yi maanaam wàcc gi ñuy wàcc ah tanazzalul malaayikatu war ruuxu fiiha maanaam nga gis ne malaayikatu war ruuxu maanaam ci ñaari aaye la ko borom subhaanahu wa tudd maanaam tegalee ko noonu maanaam benn bi mun a taaru benn bi mun a tanazzalu maanaam muy benn maanaam mooy wàcc na moom yàlla maanaam moom malaayika yi ak ak ñoom wàcc nañ. maanaam ter wàcc googu moom mooy jëm yéeg gi maanaam kon euh, loolu tamit day daal di tegtale ne rañaan gi gën ci rañaan gi te lool moom maanaam euh, bokk na ci li tax mu indi ko maanaam njëkkeeku njëkkeeku ci saar bi mooy rañaan gi gën ci rañaan bi moom mooy loolu moom mooy nit ki nga xamante ne comme li euh, imam al-Junayd waxoon ak Abu Yazid al-Bistami ñan ñu mel ni ñoom radiyallahu anhum ajma'in lu ñu wax mooy dañ ne bi ñu leen lan mooy alkamaalu mu ne alkamaalu an takuna maa maa al xalq fi zahir wa maa al xaq fi batin maanaam lan mooy mat mooy nga nekk daaiman ak dëgg gi muy yàlla moom nga xam ne moom rek mooy dëgg gi sax yàlla boobu nga nekk moom ci sa biir ànd ak ne yaa ngi mindi ci sa biir maanaam euh, maanaam mat nekkul euh, euh, dañ génn société bi di tëju daaiman ak yeneen ak yeneen yu mel noonu déedéet maanaam nag daa iman moom mooy jaamu yàlla yii mit ñi def nga di ko def maanaam nga mel ni yenente bi sallallahu alayhi wasallam loolooy mat yenente bi sallallahu la meloon yenente bi sallallahu moo dàqoon a jaamu yàlla ñëpp moom mooy ki nga xam ne moo gënoon a toroxlu ci ñëpp moo dàqoon a sant yàlla ñëpp moom mooy ki nga xamante ne euh, moo gënoon a euh, jege yàlla ñëpp moo gën a bëgg yàlla ñëpp su gën ko sopp gën a xam yàlla ñëpp di jaamu yàlla jaamu yàlla bu kenn dul jaamu yàlla ànd def loolu mi ngi woon ci société bi ba ñi nga xamante ne ñoom ñooy yéefiir yi sax ñoom mbir moomu da a jaaxaloon nan la ab yeneen maanaam parce que image bi ñuy am ci nitu yàlla maanaam naka la mën a nekkee koo xam ne dañ koy gis ci marché yi quoi man hadha rasul yaqulu ta'am wa yamshi fil aswaq waaw ab ban xeetu bi yeneen koo xamante ne da nga koy gis muy lekk ñam ba pare nga koy gis muy dox ci marché yi ba pare yeneen bi sallallahu alayhi wasallam daf cee boole di takk soxna yi. maanaam nekk ak soxna yi am vie de société di dund ak loolu yëpp rañaan la ba pare nag duggante ku ne di mën a duggante ku ne di nekk ki nga xamante ne euh, day dox ci aajoy nit ñi zahiran wa baatinan voilà saa su nekk muy dox di ànd nit ñi ci li nga xamante ne moom mooy seen ay aajo euh, ba nga xamante ne wax nañ ne sax gone gi gën a ndaw mën na koo téye loxoom benn xale maanaam téye loxoom dox ak moom ci biir mbedd Madina yi ba mu faj aajo mu doog a dellu si toog fa mu toogoon maanaam loolu fu fekk maanaam kooku mooy yeneen bi sallallahu alayhi wasallam maanaam mooy dafa wàcc te wàcc kook mooy jëmm yi loolu moom moo tax ki nga xamante ne dafay def mooy euh, ñi ñu tuddee al muhammadiyuna yi mooy ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, kodug yeneen yàlla bi muhammad sallallahu alayhi wa alihi ñooñu ay nit lañ ñoo xamante ne maanaam malgré que yàlla rek moo fees seen biir dañuy jaamu yàlla daayiman nekk ci loolu kese waaye maanaam dañuy nekk tout le temps diggante ak yéeg ak wàcc maanaam yéeg yéeg wàcc gi jëmmi yéeg gi mooy seen jëmmi wàcc jëmmi wàcc gi mooy seen jëmmi yéeg voilà maanaam julli gi ñuy def ak nekk gi ñuy nekk seen njaboot ak nekk gi ñuy nekk maanaam nit ñi euh, ci maanaam seen mboolem aajo yi maanaam loolu yëpp benn la ci ñoom maanaam amul différence maanaam duñu Euh, du ñu ne lii jaamu yàlla la leenu jaamu yàlla ñoom loolu melul ci ñoom maanaam ñoom loolu euh, ñoom loolu euh, nekkul seen ay mbir kon loolu moom mooy rañaan bi nga xam ne moom la yent bi sallallahu di rañaane bokk na tamit kon ci li li ñuy jàngee tamit suñu aaya bi moom mooy ne ruux ruux maanaam bu fekkente nag léegi maanaam ruux yenent bi sallallahu alayhi wasallam ci beneen ay euh, maanaam ruux yeneen bi sallallahu alayhi ni muy rañaane noonu la maam noonu la invité mboolem ruuxu doomu aadama yi ñu rañaan maanaam tey aaya boobu bu ñu jàppoon ne war ruux ak ruux bi muy ruux bu mag bi te wala ñu ne ruux yeneen bi sallallahu alayhi wasallam parce que ci beneen aaya bi dafa ne yas'alunaka 'anir ruux waaye qul ruux min amri rabbi dinañu la laaj mbiru ruux maanaam euh, foofu laaj bi nekkul woon maanaam ruux maanaam maahiyatu ruux laaj bi nekkutoon loolu ani ruux la même dee mën nañ ci déggee ni ani ruux maanaam dinañu la laaj maanaam ci mbiru ruux moo koy au sujet de maanaam au sujet de maanaam euh, mbir mi nekkutoon ne lan mooy esprit ci boppam lan mooy ruux ci boppam parce que tontu bi bokk na ci lii wane ne nekkutoon loolu moom mooy lan daf mu ne ko xooli ruux waxal ne ar ruux min amri rabbi ci maanaam moom dafa tukkee ci amru maanaam mooy li yàlla maanaam alamul amru mooy commandement rabbi bu sans borom maanaam borom subhaanahu wa taala euh, bi muy joxe ruux ñëw comme moo tax doomu aadama nag ruux boobu nga xamante ne mooy ruux yeneen bi sallallahu alayhi bi nga xam ne kon moom maanaam loolu dañ ci xamee ne parce que le fait que mu ne min amri rabbi maanaam ci sama ruuxu borom man te waxul min amrillah wala min am déedéet ruux sama borom la wax maanaam loolu mooy wane ne ruuxu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamante ne ordre bi nga xam ne moom mooy ordre boroomu yeneen maanaam foofu la ruux ruux boobu moom moo njëkk génn te ruux boobu moo jur yeneen ruux yi maanaam kon ci kaw loolu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moom mooy yàlla njëkk amal te loolu dafa nekk loo xam ne dañ kaa war a gëm maanaam yàlla ci sallallahu alayhi wasallam mooy ci gën ci yà ci ci bindifu yàlla yi te mboolem lu tukkee ci yàlla ci yenent bi sallallahu alayhi wasallam lay jaara comme li nga xam ne noonu la ko waxe inna allaha wal mu'ti wa ana qaasim wa ana abul qaasim yeneen yàlla moom mooy ki joxe man yenent bi sallallahu alayhi wasallam maay qaasim moo tax maay abul qaasim voilà voilà voilà mooy moom lañu wax ci maari ji mais mumiddul baraya ruhuhu qaasimun li zaat abal qaasim tustat fa a'zim bi kun yet maanaam ne euh, euh, yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ki tëbb boole mbindeefi sallallahu alayhi wa sallam ruuxuhu ruuxam xaasimun moom mooy séddale lépp yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax de nee na yàlla mooy joxe te man maay séddale man maay abul qaasim moo tax kon mu middul baraaya ruuxuhu xaasimun moom mooy séddale ñëpp liza lii moo tax nag abul qaasim lii moo tax ñu jagleel ko kunya bi Abul Qasim moo tax mu ne sammu bismi wala takmu bi kunyati tuddee leen sama tur bu leen neexee ku nekk ngeen tuddee ko sama tur mais bu leen dàkkantalee sama dàkkantal ndax yàlla mooy kiy joxe man maay siddale man maay Abul Qasim moo ko Abul Qasim fa azim bi kunyati est-ce que ak a màgg bi kunya bi bi dàkkantal sallallahu alayhi wa sallam euh, kon euh, Abul yeneen bi kon sallallahu alayhi te lii nii hadith boobu mi ngi saxal Bukhari yi mi ci yeneen sunan yi ngi ci sax yeneen sax yi plutôt ak sunan yi mais bu xoolee imam al-Bukhari rahimahullah daa iman fi mu indi indi na ko ci kitaabul almi di wax ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam nee na eh, maanaam eh, maanaam di digle sàkku xam-xam ba pare daal ne yàllaay joxe maay séddale maay abul qasim indi na ko ci buntu azaka fi ñuy séddale mu ne maay man maay joxe man yàlla mooy joxe man may séddale maay abul qasim maanaam fi nga xam ne la ñuy séddale alal mu indi ko ci yeneeni bunt yu bëree bëri ba sax indi na ko sax fo maanaam ci ay bunt yu bëri par exemple euh, ci gént tamit tudd na ko parce que nee na euh, seytaane mënul jël sama jëmm tuddee leen sama tur bu képp ku waxal lu dëgg képp ku ma waxal lu dul dëgg na préparer place am safar seytaane du jël sama jëmm mukk inna na laa yam tax laa yatamassalu bi ba pare daan ne tuddee leen sama tur waaye nag bu leen tuddee ni bu leen maanaam bu leen bu leen dàkkantalee sama dàkkantal parce que yàlla mooy joxe man maay sëñ man maay amul paase maanaam place yu bëri dem na ci marché bi di dox benn waaye daa di woo abal ah, abal Qaasim Yonent bi sallallahu alayhi wasallam xool mu ne ko déedéet euh, du yow laa doon waxal kee laa doon waxal Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne déedéet tuddee leen sama tur waaye bu leen dàqanteel sama dàqanteel ndax man maay abul qaasim ndax yàlla mooy joxe may séddale man maay abul qaasim sallallahu alayhi wa sallam maanaam man maay boroomuk séddale maay boroomuk séddale voilà voilà kon euh, loolu day wane loolu euh, day wane ni kon ruux bi nga xam ne moom lañ doon laajte ci mbiru ruux boobu ñu doon laajte yasalunaka ani ruux mu ne na ruux nag. ordre bi ko génne mooy sama borom man yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moo tax comme sama borom moo moo joxe ordre boobu moo sama wax moo njëkk génn moo tax alquran wax na ko fële wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina maanaam naka noonu wax yu nañ la ruux bi nga xam ne su amr la jóge ñun yàlla maanaam nga def mu mu naam nuun bi maanaam te nuun googu mooy nuunu ta'zim googu maanaam boobu dafa bokk ci tur yàlla yi nga xam ne asma'u zaati yàlla yàlla yi nga xamante ne maanaam ci nekk nekku yàlla bi la carrément mais yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam kon te mooy alquran moo tax yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam moom mooy jëmmi moo ko wax mais yeneen ne alquran ci boppam kàddu yàlla la maanaam la qawlu rasulin karim euh, kàddu yeneen bi la maanaam kon yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam euh, place bu boobu la am ci lan ci rañaan moo tax yeneen moo tax alquran fi mu ne ta aw jur malaaka mu indi war woo maanaam ngir màggal ngir réyal voilà euh, alquran dinay wax ar ruux maanaam di indi ay aspects yu bari ci ruux euh, mais léeg-léeg mu ne euh, ruuxul amin mooy ruux gi ñu wóoru yi moom mooy sayyidina jibril alayhi salaam sayyidina jibril alayhi salaam bi borom subhaanahu wa taala maanaam bi mu amalee malaayika yi moom bi mu ko amalee daf koo tànn ci biir malaayika yi muqarrabuuna yi maanaam suuf ku ci géeju alquran moom moo tax moom mooy wàcce alquran moom mooy aminul wahyi euh, kon mooy ak mooy wàcce alquran euh, ki nga xamante ne moom mooy euh, léeg-léeg mu wax ruuxul ay wa ayyadnaahu bi ruuxul qudus maanaam ruuxul qudus moom mooy borom subhaanahu wa ta'ala maanaam mbir bu nekk li nga xamante ne moom moo ci aju ci borom subhaanahu wa ta'ala moom la ñuy wax mooy xar kanamu yàlla maanaam mooy mbir mu nekk la aju ci yàlla ci moom maanaam naan jëm yàlla loolu ah, moom mooy euh, mooy mooy ruuxul euh, qudus am na yeneen ak yeneen yoo xam te ne alxuraan ko euh, ci wàllu boobu wallahu a'lam kon moo tax Seydina Isa alayhi salaam ñu naan ko ruuxullaahi moom ruux la wa nafaqa ah, voilà innama voilà ah, ah, moom mais mais kalimatullahi alqaahu ila maryama wa ruuhun minhu ak ruux bu tukkee ci yàlla maanaam kon moom ruux boobu nag muy kaddu boo xamante ne euh, kaddu gi yàlla la bu mu sànni ci maryam te moom mooy kun comme li waxee ne euh, maanaam di gis kon euh, li borom subhaanahu wax ne inna inna masala isa inda allahi ka masali aadama xalaqahu min turaabin thumma maam Euh, maam Seydina Isa si xam fa yàlla mooy comme misaalu moom Adama moom lan la mooy dañ ko wax ne dañ ko bindee ci suuf ba pare ne ko pour nekkal mu nekk te xam nañu Seydina Jibril alayhi salaam tamit moom moo ñëw en tant que tamassalallaha basharan sawiyyan en tant que nit maanaam jël jëmmu nit maanaam ngir wax boobu maanaam waru ko ci maanaam jëmmi nit ba Seydina ba Sayyidatu Maryama xelam dal parce que au début da doon moytu ko ci moom mais bi xelam dalee ci la ko wol ruux maanaam nga xam ne borom subhaanahu wa ta'aala moom la ko yebal ci moom maanaam ci nga xam ne mi ngi amee ci kàddu kun maanaam moo tax yent yàlla Isa alayhi salaam tamit daan dundal lu dee parce que ruux mooy dundal lu ne maanaam ruux fu mu laal day dund voilà ruux fu mu laal day dund moo tax euh, yent yàlla Isa alayhi salaam loolu bokkoon ci kéemaanam yi kéemtaanam yi mooy day dundal lu dee nit nag bu demee ba nekk ruux moom ruux mu jarat maanaam ruux boo xamante ne maanaam nit ki euh, dem ba nga xamante ne dafa sell jëmmum dafa sell ba ruuxam mën a libéré wu carrément ci takk-takku maanaam bakkanam maanaam ruux boobu wala bakkanam dem ba nga xamante ne dañ koy affecté maanaam ruux bi da koy sellal di ko sellal di ko affecté ba bakkan bi sell carrément ba nga xam ne jëmm ji day nekk ruux carrément kooku noonu day mën a dem maanaam ci lu malaaka yi lu mu ko neexee di dellu si comme li nga xam ne noonu la malaaka yi di wàccee di parfois ñu jël jëmmu doomu aadama ak yu mel noonu loolu daf koy daal di def kooku tamit. Euh, bokk na kon ci li ñuy jàngee ci aaya bi moom mooy ne ruux euh, voilà malaayika yi borom subhaanahu wa taala kon sunaan euh, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa maanaam euh, ci loolu mooy ne borom subhaanahu wa dina ñëw moom ak borom moom yi ñu nekk ay sàppe maanaam li mu ci mooy malaayika yi ak ruux ñoom ñooy ñëw maanaam loolu lay lañ ci jublu te li koy dëgëral moom mooy yawma yaqumu ruux wal malaayika maanaam bis bi nga xam ne ruux ak malaaka yi dinañ ñëw taxaw def sàppe euh, loolu nag li tax ñu indi ko moom mooy jàngat yi ñuy ñëwee insha allahu taala ci ilay maanaam borom bi bokk na ci li ñuy jàngee ci borom ci euh, ci aaya moom mooy ne yàlla maanaam euh, malaaka muy malaayka muy ruux wala ruux doomu aadama wala nit ku mu mën a doon jaamu yàlla bu mën a doon buy dem ci yàlla maanaam na fex ba nga xamante ne ci lu mën a nekk rek loolu mu gis ci yàlla comme li alquran wax fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah fépp foo leen jublu rek foofu la jëm yàlla nekk maanaam mooy lan malaaka yi seenu wàcc ñi ngi wàcc ci mission bi ñu dem mais ci yàlla lañ jëm nit ñun tamit yàlla xamal nañu nee na foo leen mën xam leen ni yàlla ngi jàkkaarloo ji a ngi yàlla dem leen maanaam jublu leen ci yàlla ci mbir yu nekk amul lenn loo mën a nekk lu dul ni dañ ci jublu ci yàlla comme li Seydina Abdullah ibn Mas'ud waxoon radiyallahu anhu ahtasibu nawmati kama ahtasibu qiyamati maanaam sama jaamu yàlla yi damay jaamoo yàlla samay nelaw comme ni may jaamoo yàlla su ma taxawee di naafila guddi lu tax parce que su nelaw day tax mu mën a am doole maanaam damay yéene ni maa ngi jaamu yàlla parce que damay wuti ji doole ci yàlla ci sababu nelaw bi su ko defee su ma yeewoo mu mën a sawar ci mën a jaamu yàlla maanaam nga gis njiite boobu maanaam kon loolu euh, yooyu yëpp day wane yéene doole bi nga xamante ne euh, moom la am doole waaye tamit maanaam ne nit ki xolam ni mu nekk centre lépp ci mu war a maanaam est mën ngaa wut yàlla ci lu nekk lu nekk mën nga ci wut yàlla amul mbir boo xam ne yàlla teg na ko ci àdduna lu dul ne mbir moomu occasion la pour nga wut ci yàlla moo tax fa ay na mat wallu fa sàmm mën a jublu rek foofu la yàlla maanaam yéen da ngeen fekk yàlla euh, kon loolu tamit beneen mbir boo xamante ne nekk na ci euh, rañaan boobu kon ñu yëpp wut yàlla li nga xamante ne euh, moom mooy kon moom mooy te loolu dañ koy jàngee ci jumla ila yi maanaam ak fu ñu mën a nekk ñoom malaaka yi ñu ngi ci yàlla ñun tamit kon loolu lañu war a def te loolu moom mooy yoonu ñi nga xam ne dañoo dañoo dañoo jeex ci jëm yenente bi sallallahu alayhi wa di topp alquran ak sunna bokk na ci li ñuy jàngee ci aaya bi tamit maanaam mooy ñi nga xamante ne ñooy mujassima yi ak mushabbiha yi ñoom mën nañoo tegtaloo ci aaya bi daan ni rañaan maanaam ñoom bu ñu firi rañaan benn côté kese mooy yéeg ci kaw maanaam dañ naan kon yàlla mu ngi ci kaw maanaam ñoom dañuy daal di mën a tegtaloo wee ci loolu waaye tegtal boobu du dëgër du maanaam eh, waa ahlu na ñoo ci mën a tegtaloo ah mooy lan mooy ne eh, yàlla dafa dañ ci place ak ci jamono euh, li koy dëgëral na mooy ne comme lii nga xamante ne moom la wax nii maanaam mi ngi nuroog li maam Ibrahima alayhi salaatu wassalaam waxoon wa qaala inni zaahibun ila rabbi man day maa ngi dem ci yàlla ci sama borom ila rabbi sama borom maam Ibrahima alayhi salaatu ba mu koy wax mooy bi mu gisee euh, waa gaaya bi di jaamu ay biddiw yéeg yooyu ba muy dàggasante ñoom ba pare daal ne maa ngi dem nag léegi man ci yàlla man day maa ngi dem ci yàlla sa yax ji ne moom dana ma gindi maanaam kon loolu jubluwuñ ci bërëb parce que foo mën a jublu da ko fekk yàlla maanaam mooy lan feeñu waayu yàlla nga fay fekk wajhullah maanaam mooy tawhid bu wér mën nga koo réaliser saa su nekk ci mbir mu ne loolu moom lay nuroo loolu lay def Euh, beneen mbir bi nga xamante ne moom moo koy tegtale ci aaya bi ne yàlla amul place mooy fu fekkonte ne am na place dañuy day maanaam ñoom bu ñu yéegi dañuy yéeg ci benn place bu mu xam alors que tey bu nekk la woon ne ci euh, bu ñu yéegee te comme borom subhaanahu wa na ne wa maa minnaa illaa lahu maqaamun ma'luum maanaam malaayka yi amul kenn ci ñun ci malaayka yi maanaam li wax ci laaminu sayyidina Jibril alayhi amul kenn ci ñun ci malaayka yi lu am na place boo xam ne maqaama bu ñu xam kon loolu li muy tekk mooy malaaka ak ruux bu ñu doon rañaan bi yéeg ah hatta ba ruux bu ñu ko firéwoon Seydina Jibril alayhi salaam mooy am nañ place benn bu ci nekk te place boobu bokkul ak arash maanaam place boobu bokkul ak arash comme ni mu saxee ni mu leere am na ku nekk ak place ba nga nekk kon bu boobaa yàlla fan la nekk ci asamaan yi bu boobaa ci ban asamaan la nekk boo nee ci arash la nekk mais ñoom bu ñu demee di demuñu ci arash te bokk na ci li koy dëgëral. li nga xamante ne moom la euh, ya borom subhaanahu wa taala wax yent yàlla isa alayhi salaam ne inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka yow de euh, man maa la maa lay roof nelaw wa rafi'uka ilayya mais maa la yëkkati jëm ci man wa mutahhiruka te maa lay laabal ak fi mu naan bal rafa'ahu Allahu ilayya yent yàlla isa alayhi salaam bi ngeen wax ne yow yi yéen bi ngeen wax ne yéen a jàpp ne yéen a ko rey te kat dafa lënt ci yéen walaakum shubbiha lahum dafa lënt ci ñoom waaye na lan bar rafa'ahu yàlla moo ko yëkkati jëme ko ci moom yàlla moo ko yëkkati jëme ko ci moom ànd ak ne yent yàlla Isa ne yent yàlla Isa alayhi salaam mi ngi ci ñaareelu asamaan est-ce que kon yàlla ci ñaareelu asamaan bi la nekk kon ci bu boobaa dañuy daal di xam ne aay ñu ñu ci tegtaloo ngir wax ne yàlla wutal nañ ko bërëb fenn ci asamaan yi euh, comme ni nga xamante ne euh, incha allah yegg see guñ ci euh, sharh aqida tahawiyya bi maanaam ci di leeral masala boobu en tout cas am na partie yuñ ci jot a leeral ci yiñ ci jot a romb mais am na partie yoo xamante ne des na ci yaatal ko ci buntu boobu incha allah buñ ci yegg see dinañ gën a yaatal li nga xamante ne moom ma masala bii Euh, kon beneen bi ci des tamit moom mooy nekkete kon yawmal qiyaamati bu borom subhaanahu wa ta'aala ne moom dana dikk maanaam moom ak malaayika yi ndekete li mu ci moom mooy feeñu mooy maanaam feeñu waayam la ci jublu euh, ci li ñuy jànge ci aaya bi moom mooy ne borom subhaanahu wa ak bisum ci ñun wala bis yi nga xam ne moom la malaaka yi di am ak bis maanaam du benn li nga xamante ne moom mooy yàlla bisam yi du benn bés mais ay bis yu bari la am mooy ayyaamullah comme ni nga xam ne noonu lañ ko waxee woon ci dara ay bis yu bari la te bis bu nekk maanaam moom mooy lan mooy ay tajalliyaat yi nga xam te ne ay feeñuwaay yu muy feeñ ah, ci ci mbir yi ba pare feeñuwaay yooyu di xew ci ay jamono maanaam ba pare mu nekk feeñuwaay bu mat loolu moom mooy eh, moom mooy bés. Eh, kon am na bésu eh, junniy at am na bésu fukki am na bésu juróom fukki junniy at ainsi de suite waaye moom ci boppam moom dafa set ci lépp loo xam te ne jamono la ak ak bokk na ci li ñuy jàngee ci suñu aaya moom mooy euh, ne euh, rañaan maam nit ci buy dem ci yàlla euh, borom subhaanahu wa ta'ala daf leen a wuutale maam ñii dem ci yàlla it borom da leen a wuutale ñii da di ñii dañuy dañuy dañuy dañuy jaamu yàlla maam mën nañoo cheminer maam cheminer di dem ci yoonu yàlla ci ci loo xamante ne keneen ci moom ci tara bu gën a ndaw la koy def mooy lan ndax mooy bi mu naan ci bis boo xamante ne buñ ko nattale woon ci yéen maanaam ñu mesurer ak bu yéen maanaam day daal di nekk juróom fukki junni at maanaam loolu moom mooy nit ku normal ak cheminement bu normal waaye yàlla borom subhaanahu wa fii loolu symbole la bu mu teg waaye borom subhaanahu wa taala dem ñun gi ñuy dem ci moom maanaam du euh, du maanaam distance bu ñuy xotti du tamit voilà du du du distance bu ñuy xotti pour dem ci yàlla as-sayru bil qalbi laa bil abdaan maanaam comme ni ko nit yàlla yi di waxe sóobu gi ñu sóobu ci yàlla tukki gi dem ci yàlla daw gi ñuy daw dem ci yàlla li ñu borom subhanahu wa ta'ala fafiru ilallah daw leen dem wuti ci yàlla maanaam du distance du ay place la ñuy dem di ko ci fekk bi déedéet waaye tukki boobu ci xol la ci xol la kon bu boobaa mooy lan mooy ne euh, li imam ibn Ata'illah doon wax rahimahullah ci xekam yi ne budul woon euh, ne maanaam bëre gi ñu war a bëre bakkan ba daan ko làmb googu bu dul woon loolu la ñu maanaam loolu bu ñu dëggul woon làmb googa nga xamante ne pour xeex ak bi ngay xeex ak bakkan daa iman mu ne tukki du am maanaam tukki dem ci yàlla doo dootu amat parce que lan amul fii bi distance bu ñuy daw wala dara lenn lenn rek la moom mooy tukki dem ci yàlla bu ñu koy mooy yoonu yàlla boobu xeex ak bi ngay xeex ak sa bakkan ba kiiraay yi dox sa diggante ak sa borom subhaanahu wa taala kiiraay yooyu yëkkati loolu moom mooy li nga xamante ne moom la ñu wax ci dem ci yàlla waaye bu bula neen euh, ngir ne ñoom ñi tamit juróom fukki euh, junni at yooyu bokk na ci li ñu jàngee ci aaya bi mooy bu la mooy yawmal xiyaamati maanaam ndax lan ndax juróom fukki maanaam juróom lay def maanaam loolu lu lu ci li ñuy jàngee ci aaya bi moom mooy tamit euh, lu métti la maanaam te métti gi ñi koy yëg moo tax. gisoon nañu teqale di am diggante sana ak am ak xawlu maanaam fii sana la jëfandikoo ak maanaam ngir metti gi mu metti bokk na ci li ñuy jàngee kon ci aaya bi moom mooy yawmal qiyaamati bés bu metti la comme li alquran wax fa zaalika yawmun asiir alal kaafiriina maanaam bis boobu bis bu metti la bu tar la waaye ci yéef mu ne ci yéefir yi de ghayru yasiir lu yomb de maanaam kon bu ñuy wax jafe yawmal qiyaamati jafe gi mu jafe ak metti gi mu metti maanaam euh, bis bi nga xam ne moom lañ ciy wax maanaam méttit googu ci yéefir yi moom moo tax ñuy wax moo tax borom subhaanahu wa ta'ala jëfandikoo alfasana maanaam lu tax ndax ñoom ñoo ñoom ñoo ñoom ñoo laajoon ne kañ la mbugal mi di ñëw maanaam mbugal moomu nag wa ta'ala mi ngi leen di yëgal ne euh, mbugal moomu dina xew dina ñëw mais bis bi ngeen koy gis mooy bis bi nga xamante ne moom euh, juróom fukki junni at moom mooy miqdaaram moom mooy nattale boo ko doon nattale ci yéen bokk na ci li Euh, jàngee ci aaya bi moom mooy euh, nit ñi maanaam maanaam euh, yàkkamti jaru ko parce que borom subhaanahu wa taala su fekkente ne xatta ci malaaykaam yi maanaam ñoom benn bés tey relativité suñ dawee benn bés ñun day nekk juróom fukki junni at ci ñun alors que ci ñoom benn bés kese la alors que ci ñoom benn bés kese la su fekkente ne relativité boobu moom moo am te borom subhaanahu wa moom bu dee mooma azal ak abat yëpp benn la ci moom maanaam la ko dalee ci ajak jag en kanam moom mooy abadan euh, euh, mooy l'éternité la perpétuité de l'éternité maanaam yii yëpp benn point la ci moom amul différence ci moom kon yàkkamti gi ñun kon loolu day wane ne maanaam yàlla du ne Euh, dafay subir wala day def dara déedéet maanaam moom amul lu mu yàkkamti euh, lépp benn la ci moom point yooyu maanaam yëpp benn la ci moom maanaam mais yàkkamti gi ci ñun nii la comme li yenente bi sallallahu alayhi wasallam li mu ñu waxoon euh, li mu waxoon saxaaba yi radiyallahu anhum bi ñu laaj kañ la ndimbalal yàlla di am ah li nga xamante ne moom la ala inna nasrallahi qarib la alquran wax ne ndimbalug yàlla jege na ah, Euh, voilà maanaam et que ñun ñi loolu nag yooyu faw lañuy dal euh, et que faw dañ fi nekkal nekkal ñoom ñuy mooy yàlla di def lu bon di ñu sonal di ñu indil ay nattu ay xeet yu yu dul jeex waaye loolu yëpp dañ ko war a muñ te xam ne waruñoo yàkkamti te bu ñu jàpp ne borom subhaanahu wa ta'aala dafa tële wala que dafa am lu war a tax maanaam lu tax ba réagir agul nii nii nii euh, yàlla mi maanaam wala euh, euh, maanaam mi ngi seetaan wala yooyu déedéet maanaam lu tax parce que ñun ñun la temps bi yàgg ci ñun mais ak bi am espace ci ñun maanaam temps bi ñun la mais yàlla loolu amul ci moom maanaam xattaa ba mu jox la exemple malaaka yi te képp koo xam ne da ngay sóobu ci yoonu yàlla tamit maanaam noonu nga war a def ba nga xamante ne euh, nga dund ci jamonoy neex neex wala nga dund ci jamonoy naqar yépp da ngaa war a rek delluwaat ci yàlla te xam ne yàlla mooy feeñal ay num ko neexee moom borom subhaanahu wa ta'ala ci loo xamante ne ajuwul ci eh, gis-gisu kenn ak doxalinu kenn nag maanaam lépp ci moom la aju moom lu ko neex mooy am te lu ko neexul du am eh, kon eh, bu ñu xoolee dinañ gis ni beneen bi ci des tamit moom mooy bu dee ci saala la la aju tamit moom mooy ne juróom fukki junni at yooyu bokk na ci liñ ci jànge mooy ne Euh, safara mu ngi birbiri te juróom fukki junni at maanaam te gannaaw te am na feneen fu ñu yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam waxee jun juróom fukki junni at mooy xadiis sayyidina euh, Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu mu ne yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne euh, te mi ngi ci sunan yi yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne inna allaha xalaqa al maqadira xamsiina alfa sana qabla an yaxluqa as-samaawaati wal ard yàlla bind na dogal yépp juróom fukki junni at laataa mu bind asamaan ak suuf si juróom fukki junni at laataa mu bind asamaan ak suuf si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 للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لضا نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا